alayhim salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bal qaalu adgaasu axlaamin bal iftaraahu bal huwa shaacirun falyaatinaa bi aayatin kamaa ursila al-awwaluun suñu boroom kon di wax ci juróomeelu laaya bi mu ne bal li am ba des mooy qaalu ñoom yéefér yii de dañu ne adgaasu axlaamin ji zikar ji nga xam ne moom la ne moom muy fàttali wi muy wax moom yonent bi sallallahu alayhi wa nekkul daal lu dul adghaas ay njaxasi gént kese la bal li am ba des mooy iftaraahu moom mii de moo ko sos moo ko sos nan borom de waxta wa moom waxu ko de wal iyaadu billah bal li sax lii lépp ñoom yéefér yi wax de huwa moom mii daal di ñu woo nii alayhi wassalaam sha'irun ab la de ab taaxuraankat la fal ya falyatina alhamdulillah kon nag nañu indil bi aayatin ci laaya kama comme ni nga xamante ne nii ursila na ndeey miracle lay laaya lañ wax naa wax kama comme ni nga xam ne ursila al awwaluun noonu lañ yónni woon yu njëkk ya comme Seydina Nuux na indi lu mel noonu nalee ñun ñii dégg nañ nettaleen la nga xam ne mooy mbënduma gaalam ga waaye comme Seydina Saalihu alayhi salaatu wassalaam ak la nga xam ne naaga ga muy gëléem ga mu génne woon ci montagne ba waaye Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam it gisoon nañ yatam wa dégg nañu ko ak loxoom baag yooyu yépp mais lan moo teen ak moom mii moon dil lu mel noonu la ne <coughs> comme ni nga xam ne noonu la ñu yónni woon ñi yonent yu jiitu woon kama ursila comme ni ñu yónni woon al awwaluuna ñi nga xam ne ñoo jiitu woon ci yonente ya alayhimu salaatu wassalaam suñu boroom nag ne wa ma arsalnaa qablaka ñun de ma suñoo yebal ma suñoo yónni qablaka lu la jiitu yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam illaa lu dul rijaalan ay góor yoo xamante ne nuuhi ilayhim ñun ñooy wax yu ci ñoom fasalu kon laaj leen yéen yéeféer yi ahla dikri waa alquran waaye fasalu laaj leen ahla dikri ñi nga xam ne joxoon naa leen si kar ku tudde woon ci tukke woon ci man di waa tawraat ak waa injiil dem leen laaj leen ndax ña ma yónni woon nekkuñoon ay nit xam nga waa Quraysh dañ doon wax ne yàlla nan lay yónni am nit quoi waaye doy waaye lan moo tax yónniwul woon ay malaaka yoo yëlee loolu daal moom lu bizarre la kon nag loolu ak yu mel daal wala ñu ëndil leen koo xam ne daal comme superman daal ñoom daal mooy mbir yi seenu ngëm ñu ngi ko tegoon daal ci ay miracle te ku teg sa ngëm ci miracle mooy de toute façon yow doo gëm te borom bi ne na ko leeral léegi mu ne kon man yónni woom qablaka lu la jiitu illaa rijaala lu dul ay góor yoo xam ne alayhim salaatu wassalaam nuuhi ilayhim ñoom de laa doon wax yu fasalu kon laaj leen yéen yéesér yi ahla dikri waa tawraat ak waa injil ak waa alquraan in kuntum ta in la ta'lamun bu dee ne xamu ngeen woon dara wala ngeen laaj ñaari téere yi fi jaaroon rek ndax ñii moom gëmu ngeen leen kon laaj leen waa sikar ñoo ñële lii itam aaya bi bokk na ci li ciy wane te ne mooy yonent góor lay doon du nekk jigéen comme li nga xamante ne nii noon la waa jamaahirul ulama rahmatullahi alayhim daal di wax ndax suñu borom dane wa wamaa arsalna qablaka illaa rijaala man yónniwuma lu la jiitu woon yow seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam lu dul ay góor contrairement ak lenn li nga xam ne moom la bu yone ne mooy nabi même nabi sax ñi nga xam ne ñoo koy fekk tekkee te ne mooy nabi day yor xam-xam bi waaye kenn yónniwu ko day yor xam-xamu rasul waaye kenn yónniwu ko alayhim salaatu wassalaam même ñu koy tekkee noonu am na ci ñoo xamante ne boroom xam yoo xam ne dañu ne nabi am na kay jigéen ku mel ni sayyidatu Maryam alayhi salaatu wassalaam am ñu ne moom yonent la kay la mais du rasul mooy ne moom nabi yàlla boo xam ne bu jigéen te loolu ku mel na limaam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi moom dafa jéng ci wax jooju que ne am na yonent yoo xam ne kay jigéen lañu waaye mooy kenn yónniwu leen loolu nag moom lañ la ne loolu noonu lool du lu gën a dëgër comme li waa jamaahirul ulama insha allahu taala wax ne déedéet anbiya yépp ay góor lañu ay góor lañu masuñoo nekk jigéen léegi nag loolu bu leeree loolu mooy façon boobu am na nag yenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim lu ñuy wax nubuwa ama nubuwa am al nubuwatul amma mooy nubuwa boo xam ne dafa général bokkul ak bi ñu naan comme Seydina Muhammad Seydina Nuh Seydina Ibrahim Seydina Ilyas Seydina Daoud Seydina Al-Yasha Seydina Yaqub Seydina ki nga xamante ne ñoomin Ayyub alayhimus salaatu wassalaam ñooñu waxu ñooñu ay ñoom si Yusha ibn Nun waxuñu noonu ñooñu mooy kene mooy xam-xam am na yeneen façon xam-xam yoo xam ne xam-xamu yonent yi la alayhimu salaatu wassalaam borom bi tabaaraka wa taala moom da ciy ñamal ay nit yoo xam ne du ñuy yonent loolu nag façon xam-xam yoo xam ne comme ñoom Seydina Al-Xadir façon bu mel noonu lañ amee woon loolu moo tax Seydina Al-Xadir li gën a dëgër mooy moom du yonent te loolu dinañ ko gis buñ ñëwee ci ki nga xamante ne mooy suuratul Kahf inshaa Allahu taala mooy kooku àndoon ak Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam ba nga xamante ne yi moom la doon dem majma al bahrain nañu borom ne ko woon demal di ñu fa dajeek benn waay boo xamante ne nii ci suñu ci ci suñu nit ñi koo xamante ne di nga fa fekk koo xamante ne maa ko maa ko jox xam-xam boo xam ne min la dun naa ci ñun la tekki la la tukkee ñu koy gën a xam ñu koy waxe naan ci leng benn jargon naan al ilmu laduni xam-xam bi nga xam ne kojug boroom bi la bu tukkee ci borom bi ñooñu noonu par exemple comme ñoom Seydina Xadir yooyu mooy ne ñoom nu mu waa amma googu ñuy wax te boo wuteeg bi ñu waxoon sànq bi ñuy cité yonent yooyu alayhi salaatu wa salaam ne ñooñu suñu borom ñamal na leen ci loolu moom bu dee waaw ci kaw loolu moom mooy sayyidatu Maryam alayhi salaatu wassalaam bien sûr kon ci ñoom la bokk côté boobu la ñuy waxe waaye waxuñu comme buñ nee anbiya comme ni ñu ko déggee loolu moom jigéen bokku ci wallahu ta'ala alam kon mu ne kon te loolu waxoon nañ la nag am na benn erreur bu ñenn ñi di wax naan képp koo xam ne gis nañ ci alxuraan suñu borom ab malaaka wax ak moom rek day wane ne yonente la loolu moom leeral nañ ko leeralati ko leeralati ko luy wane ne loolu moom de toute façon ginu la dëgër de wallahu ta'ala alam kon suñu borom nekkoon mu ne wamaa ja'alnaa ci laay ab juróom-ñett bi mu ne wamaa ja'alnaahum ñoom yonent yi ma tub dëppe saar bii tawaa Makka naan wow lan moo teewoon ñu wàccel jox kii ak ay laaya comme nañ ko joxe woon ñoom ñoo ñu jiitu woon mu ne wamaa ja'alnaahum te joxuma leen ñoom de defuma leen jasadan ñu nekk ay yaram yoo xamante ne nii rek ñoom yonent yooyu mel ni ay robot yoo xam ne laa ya'kuluuna ta'aama ñu lekk ñam de wamaa kaanu te ñoom masuñoo nekk xaalidiina ñoo xam ne dañuy sax ci kaw suuf éternellement borom bi defalul loolu benn mindeef kon nag defuma leen ñu fiy sax waaye defuma leen ñu nekk ay yaram yoo xam ne du ñu lekk du ñu naan ba ñu lay tuumaal mooy di la di la gàkkal yow Seydina Muhammad ci ne alayhi salaatu wassalaam lu tax muy dem marché comme niñ ko gisa woon ci suuratul Furqaan amma li haadha ar-rasuul ya'kulu at-ta'aama wa yamshi fil aswaaq waay yéen waay yéen ñun waa Quraysh waaru wuñu moo lu ko daloo ba muy dem ci di lekk daal ñam comme ñun daal waaye waxuñu déet muy dem ci marché yi di uti daal li nga xam ne moom lañ fay ut moo yow kii daal xam ngeen ne loolu day wane ne kon du yonent suñu borom ne moo lu ñuy wax nii ñoom ci seen bopp ñoo ko tey ndax yonent yi fi jiitu woon nañu laaj ña ña nga xam ne ci ñoom lañ ko yónni woon te jot nañ seeni xabaar a ce ñoom doonu ñoo dama leen defoon ay yaram wa ma leen woon de defuma leen woon jasadan ay yaram yoo xamante ne nii laa yaquluna ta'ama ñu lekk ñam wa ma kaanu tama suñoo nekk xaalidiina ko fee sax de summa ginnaaw gi sadaqnahumul wa'da ñoom yonent yoo yële nga xam ne salaatu wassalaam la ma leen digaloon ne leen nekk leen ci képp ku leen gëm dinaa ko teral képp koo xamante ne nii nag daf maa weddi dinaa ko mbugal ma daal di leen dëggal de du ad loolu lële muy dig yooyu ma dige woon pour ñi ma gëm waaye tëkku gëmay tëkku ñi ma doon weddi fa am jay naamu ma daal di leen ma daal di leen muccal wa man nasha wa ku ñu soob te ña soob borom bi mooy ña leen gëmoon wa ahlak naa ma daal di alak al musrifiina ña nga xam ne ñoo ëppaloon seen bopp nekkoon ci bokkaale yeeg weddikat kaddu yàlla yi de mu a laqad dëgg-dëgg anzalna wàcc nañ ilaykum ci yéen jullit ñi de yéen nit ñi kitaaban téere boo xamante ne ni muy alquran fiihi ak yéen waa Quraysh rawatina yéen ci yéen ñim njëkkee fiihi nekk na ci téere bii di alquran zikrukum li nga xam ne mooy seen sharaf seenu tudd la seenu fàttali la lépp lu ngeen soxla seen digganteeg seen borom war cee mën a avancer ci téere bii laa ko def lépp loo xam ne man borom bi yéemoo laay xaar ci yéen jaam yi ci téere bii laa ko def waaye bu ngeen ko toppee zikrukum mooy mooy sharafukum seenu teraanga ci la nekk de waaye tamit seenu fattali ñi nga xam ne ñoo fi jiitu woon ak ñiy ñëw xeet yi ñëw ak yéen ci seen bopp lépp mu ngi borom bi dëxëñ na ko ñu alxuraan mu ne kon yéen da ngeen a dofa afala taqilun moolu tax du ngeen xalaat wa kam adawanakaaka ñaata xasam naa la ñu damm min qaryatin daal di mbugal damm ëlak min qaryatin ci ay réew ay gox yoo xamante ne nii ay dëkk yoo xam ne kat kaanat nekkoon nañu zalimatan nekkoon ñoo xam ne aji tooñ seen bopp lañ woon de aji bokkaale wañ loon aji woddi borom bi tabaraka wa taala wa anshana ba'daha ginnaaw wa ma leen dammee alak leen ma daal di fay sos indi fa ba'daha ginnaaw ñoo ñële qawman ñeneen axarina ñeneen ko weddi laajal waa Égypte ba Firawna aji ndongaam bañ leen mbugalee waaye boo demee Égypte am na ñu fa dëkk ñoo xam ne ñu nga fa fa Firawna newoon paleem ya ñu koy visiter de falamma ahassu mu ne gis nga nag dëkk yooyu nga xam ne dañ doon bokkaale ma bëggal leen falamma ahassu ba ñu yëgee gis mu leer nañ la nga xamante ne mooy basana mooy bugal ma leen yonent yo ma leen yónni woon alayhimu salaatu wassalaam doon tëkkoo ñu doon weddi ba ñëwee nag ba gis ko mu leer idahum minha yarkadun gaa yi di fit di sa waay wane gannaaw di daw gis mbugal yi gaa yi di daw suñu boroom nag ne malaaka yi wax leen ak ñoom leen fu ngeen daw jëm jarul ngeen di daw warji'u dellu leen ilaa fii ca la ngeen nekkoon doon ci bànneexu doon nekk ñoo xam ne daal moom di dopp ci yu neex yi kese di nes nesal seen biir yi ak seen yaram yi kese ay dellu leen fa ma masaakinukum ak seen kër yi seen dëkkuwaay yi ngeen bëgg a daw ndax mbugal mais agsi na ngeen leer ne ñun malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam ñoo leen koy wax daw taxul ngeen rëcc ne way dellu leen ci fa ngeen newoon doon bànneexook seen dëkkuwaay yi ko defee tus aloo nañu laaj leen ci xéewal yañ leen defaloon ba pare yónni leen ay yonent alayhimu salaatu wassalaam ñu leen di woo ngeen leen ko laaj dellu leen ñu laaj leen wala mu nekk rek façon ironie mooy ay wa dellu leen ñu laaj leen naka seen xéewal yi waaye ndax ñoom dinañ leen jariñ tey